ñu ngi woon est-ce que possible na nit ki changer yéene waaw mooy ma ñëw ba ci miiqaat bi yéene woon aj par exemple ifraat dem ba Makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima zaadaha tashrifan wa laata may dugg ci mbir mi nag laata may def benn acte ma soppi ko au lieu ma ma yéene li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy aj ga ma yéenoon ma continuer ko ma ne sama aj gii daal ni may def dama koy soppi def ko umra bu ko defee bu ma defee umra ba pare après ma daal dugg ci aj gi ah te loolu wax nañ la masala bii moo ñuy pousser ci suñu masala bi nga xam ne moom lañuy waxoon lu ñuy gis mooy ana ban ci yi moo gën parce que bala nga wax ni ban ci moo gën mooy est-ce que ban est-ce que yii ñii ifraat xiraan tamaton est-ce que possible na est-ce que boroom xam-xam yi d'accord nañ ne ñett yooyu possible nañ léegi waaw léegi gisoon nañu que ne masala mii muy masalaam est-ce que mën naa soppi sama yéene li ma yéene woon ñu gën koo xam ci fasxul xaj ji bi wala fasxul xajj bil umra est-ce na mooy ma jël sama aj ko yéenee ba ma ñëwee nag di def ma transformé ko umra waxoon nañ la dafa am wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah diggante waa jumhurul ulama min al wa shaafi'iyati wal maalikiyati wa shaafi'iyya muy xanafiye yi mooy waxu al imaamu Abu Hanifa mooy waxu imaamu Maalik te mooy waxu al imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhim ak seeni ak seeni ndongo ak jamaahiru salaf yi li ëpp ci salaf yi dañ ne loolu mënul ne. ñu ne leen mais ah loolu xewul woon ci yonent bi alei satu salaam ñu ne yow gisagoo ko parce que àggagoo fa waaye sii naam mooy ci sa événement yi ngay relater yow anta bi Dil Hulayfa ma ne waaw man defa laa ne waaye jot naa information que ne yonent bi alei satu ci kanam dina wax loolu ña ñëwoon ña mu àndaloon ci saxaaba yi radiyallahu anhum ña ci defoon yéene woon ak mu ne leen soppi leen seen aj yi ngeen def ko umra ñeneen ñëpp keneen ku fi kii mu ne la ku fi andiwul hadiyu rek soppil même bu dee danga ne woon xiraan umra ak jaroon def soppi ko soppil soppil soppil andiwoo hadiyu ëndaale woo roo fi rendi kon nag arrêteel sa aj gi nga def ko umra mu dogu ci ñoom ñu def ko ñu daal koy def loolu nag est-ce jooju noonu comme ni ko waa jumhuur nii di wax waa jumhuur dañ ne loolu noonu c'était exclusivement réservé à sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam am na nag ñoo xam ne dañ ne dañ koo nasaxal mais c'est presque pareil parce que boo nee dañ koo nasaxal mooy ñooñ bañ ko defee ca la jeex te du façon ñu koy defaat ginnaaw saxaaba yi mënatu am kon kay mooy daanaka résultat bi moom benn lay doon waaw waa jumhur ne c'est exclusivement réservé à saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moo am beneen wax beneen mbooloo mi comme dañuy récapituler ba lañu continuer muy waxu al mawlaana ibnu Abbaas waxoon nañ la mën nañ ko jox al imaam Abu Muusa al Ash'ari tamit waaye bon nañ na rek mawlaana ibnu Abbaas Abdallah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ak imaamu Daawud ibn Ali al-Zahiri ak taalibe ñoom al imaamu Ibn Hazm al-Zahiri rahmatullahi alayhi ak al imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ñoom ñooy affaire bi loolu c'est pas exclusivement réservé à saxaaba yi day ba faw ba yawmal qiyaama fekk am na kuy aj ci kaw suuf lool mën na koo def mais ñun yemuñu sax ci wax na man na koo def mooy c'est obligé bu dee nekk dafay ñëw ñëw fii di agsi choix bii la am mooy képp koo xam ne dangaa jóge ca sa miqaat yi di ñëw moo xam dangay xiraan moo xam dangay ifraat kii kii xiraan bu dee indaawalewul hadiyu moom il est obligé ak kii ifrat ñoom ils sont obligés ñu dagg li nga xam ne mooy ñu ñu fekki voilà ñu transformer waaw soppi seen yéene nga yéene woon xiraan te indaale wuñ xaj yu wala ifrat mooy ak kese dañ koy soppi def ko umra umra ba pare ba nekk xalaal daal di dugg ci li nga xam ne mooy aj gi buñ duggee ci aj gi nag comme que waa ji defoon tamaton mooy ta mooy mooy tamaton nga def te tamaton suñu boroom waxoon na fa man tamatta'a bil hajji ila al umra fa mastaysara min al hadi kon nag kooku day rendi dara mais la muy rendi loolu dinañ ci ñëw buñ àggee ci côté yoo yële inshaa allahu taala waaw kon nag ñii ñu ne par la mooy ku fi yéene ne da ngay kese boo ñëwee Makka moom obligé sa sa aj goog day day day firéeku sa yéen aj gi day firéeku far nekk li nga xamante ne nii mooy ñëw te ëndaale woon ko fii sa yéene boobu day soppeeku day transformé xam ne mooy umra obligé nag mu am beneen beneen beneen beneen partie muy ñi nga xam ne ñooy mbokk al mooy xanbali yi al ahmad rahmatullah alayhi moom dane maag ñii de niroo nañu wax mooy ñi ne obligé mooy ñi ne ñi ne bokk euh, affaire bi c'est pas exclusivement réservé ci saxaaba yi ah. radiyallahu anhu ñooñ moom maa ñoom ñoo niroo wax waaye nag sauf que mooy yemul foofu mooy ba léegi nii ku bëgg a yi man ngaa man ngaa tànn loolu sauf que nag man du ma àgg ci ñoom li ñu àgg ne affaire bi nag par force la par force goog nag laa dul àgg mooy affaire bi dañ koo sol lii moo doon ñetti wax yi gisoon nañu waxu waa jumhur rahmatullah ñoom waxoon nañu seeni dalil xadiis seydna Usmaan seydna Bilaal ibn al-Haaris yi ak seydna Abu Dhar radiyallahu anhu ci lañ tegtale woon ak sagesse ne woon moo taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, daldi woon leen obligé ne leen ñu fecc seen aj gi ñu yéene woon def ko umra léegi ñooñu looloo doon seeni dalil ñoom pare woon nañ léegi nag mu des ñi nga xam ne ñoo ne affaire bi par force la waaw ñu ne ñun moom dalil yu baree baree la ñor mooy fi ñu njëkk a jóge mooy xadiis yooyu te yooyu tuddoon ngeen ko ci jotaay yi pa bii weesu mooy mooy yi doon wax affaire xiraan bi mooy dalil yu bari yooyu ñun fa la suñuy dalil suñuy tegtal ne waaw ak ñi doon wax ne yonent ma alei satu salaam ak yooyu mooy xadiis yooyu rek mooy ne te tuddoon goofu saxaaba yi radiyallahu ci saxiix yi ak sunan yeeg masaanid yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daleen ne bañ comme li Sayyidatu Aïsha wax radiyallahu anha ñenn ñi bañ bañ ñëwee ñi ci yéene woon aj daleen ne changé leen seen aj bi ngeen def ko umra ñi nga xam ne xiraan umratan wa hajja lañu mais amuñu fi a indiwuñ fi gàtt gu ñuy wala ab ay ay ay géléem yu ñu loj wala yu ñu fi saraxe fii yu ñuy rend ngir kaaba gi ñooñu ñu ne leen yéen itam arrêt def leen ko li nga xam ne mooy umra ñu ne waaw ñun loolu lépp d'accord nañ mais sauf que yéen xanaa déggu ngeen ñii dañu wax non ñii dañ leen ne yéen lool c'est lool c'était pour saxaaba yi te ñoom nag liñ leen wax nag dañ ne say i say na Abu Dar li wax nee na lii c'était pour ñun nee na pour ñun la woon ñun saxaaba yi radiyallahu ci ñeneen ñi bokkuñu ci kon kay yéen ñun d'accord nañu yi ngeen di wax d'accord nañ sauf ko ñun nag d'accorduñu sauf que waa waa waa waa mbooloo mu njëkk ñoom d'accorduñ ci li ngeen wax que ne loolu mën naa continuer ba léegi ñu ne mën naa continuer moom li koy li koy wane bari na te nag li koy wane premièrement mooy xadiis Seydina Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr ibn Haram radiyallahu anhuma te mu nekk ci saxiixu imaamu Muslim mooy xadiis bu gudd biñ la ne dinañ ko gis xam nga xadiis boobu noonu moom lañ tëje woon ci Zaadul Xujjaaj boo fàttale ko mooy xadiis bi nga xam ne mooy mooy bu gudd biñ gisoon début ba bam mooy mooy mooy bu siiw bi rek foog naa léegi buñ ne xadiisu Seydina Jaabir bi bi nga xam ne mooy décrire aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moo ci gën a yaatal moo gën matale ci yeneen ñi nga xam ne ñoo décrire ajam gi moom alayhi salaatu wassalaam Seydina Jaabir ca mooy xadiisu imaam Muslim bi ah, te suraax yi tudde ko baabu sifati xajja xajjati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam buntu melale ajuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu Seydina Jaabir dane euh, yonent bi de sallallahu alayhi ba ñu ñëwee Makka dañu agsi Makka bi ñu ñëwee mooy moom dane woon bi ñuy génn dañoo laal xaj ak ñeena bi ñu ñëwee laata ñuy wër kaaba kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi ne leen aywa léegi soppi leen seen seen seen umra gi ngeen ya gi ngeen gi ngeen euh, li ngeen euh, yéene woon ngir ngir aj def leen ko umra bi mu waxee loolu fa qaala suraaqatu bnu maalik suraaqatu bnu maalik mooy ibnu donsum <laughs> waaye suraaqa yéen a ngi fàttale ko xam nga tudd nañ ko keroog bi ñuy gis euh, dalilu waa qiraan mais mais indiwuñu woon xadiisam dañ ne woon bokk na ci saxaaba yi nga xam ne soloo nañu li nga xam ne mooy xiraan jëla ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sauf du tudduñu woon moom lan mooy la yooyu ndax waa xiraan kat seen dalil yi daa naroon a déborder ñu ne leen kon nag alte alte alte alte arrêt arrêté arrêté ñu ngi leen koy ñaan yem leen foofu seeni dalil baax na lool waaye nag manuñoo manuñoo dépasser lii de Seydina Jaabir dane foofu hein mu ne bi nga xam ne ci lañ def mu ne fa qaala Suraaqatu nu Maalik bnu Ju'shum bi yonent bi alayhi salaam bi mu leen waxee lool ne leen ay wa léegi euh, euh, dindi leen seen aj bi def leen ko umra waaw wër leen kaaba gi bu ngeen ko defee ngeen def Safa ak Marwa bu ngeen paree ngeen wàññi seen karaw après jeex na liñ leen tere woon yépp dagan na ci yéen waaw ba mu des ki nga xam ne daa indaale hal yu ak kooku kese nee naa moo saxaaba yi radiyallahu anhum affaire bi nag dalee na jaaxaloon ñu ne ko ah mais mais loolu dañ koy def noonu mu ne waaw ci la waxoon lañ doon wax law istaqbaltu min amri mastadbartu maa ahdaytu walaw laa anna ma'iya al-hadyu ma anna ma'iya al-hadya la ahlaltu hmm? léegi nee bi mu waxee loolu nag ba saxaaba yi def loolu après ñu ne ko mais affaire bi ñu ne ko mais nee na fa qaala Suraaqatu Suraaqatu ibn Maalik xam nga Suraaqa gisoon nañ biographie bu yàgg boo fàttee ci hijra ba moom la Abu Jahlin doon tëkku doon ko doon ko menacer waa banu xam nga ci waa banu Mudlij la bokk Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum al-Mudliji moom la Abu Jahl ne woon ata ne ne mooy rek ni ni ni ni yéew réewu yéeféer yi di def ba léegi ah waxoon nañ la gaa yi créé wuñ fi lu bees xam nga Suraaqa dafa euh, mooy bi mu déggee ñu ne waa Makka ne yonent sa sallam de ku leen ko jàppal ku ne wala indil leen information ci moom wala ngeen indil ñu ko mort ou vif yow di nga am ni atu naaq sa jëleen Suraaqa dégg wax ji ne mi atu naaqa ah saa gëléem loolu de ndaw ndaw ndaw fuu ndaw koppar yu bari. loolu de moo ko amee mooy riis naa riis naa ba faw mooy équivalent ñu ne woon gars ku ñu fi indil diw aywa tega ku ñu jox information wala nga indil ñu ko mort ou vif indil nañ la dinañ la jox cent millions de dollars wala d'euros wala cinquante millions d'euros xam nga yow da lay leer ne cinquante millions d'euros moom boo ko amee man ngaa bàyyi sa SMIC ba nga nekk gars yi di la sonal waaw <laughs> léegi Suraaqa de ne def lépp ngir ngir topp Yonent saa salaam mooy ba muy ba muy wadd ak kiiwam bi rek muy suux ci suufam war waayam bi après muy bu doon wër nag après di nettali xabaar boobu ci nit ñi di leen ko nettali. abu jahlin waa Màkka yëg ko nag mer abu jahlin bind ko ay veer bind waa banu mudlin naan leen def leen attention parce que seen njiit bi léegi dafa kannasu dafa départ ndax dégg naa ko muy jàppal sayyidina sayyidina Muhammad lay jàppale ah <laughs> sallallahu alayhi gis nga bu ngeen léegi nag dama leen di wax lu leer fexe leen ngeen téye ko waaw na arrêté li muy def balaa relation yu baax yi mu amoon entre ñun ak yéen bu ko defee affaire yi mujj yàqu ba Suraaqa ne waaye yow xaaral kii damay menacer moom itam mu bind ko ay weer menacer ko ne ko yow Abu Hakamin yow Abul Hakam bu ma yaban waaw yow yaay kan ba jàpp ne yow da gis li ma gis ma gis li ma gis di ko nettali nga ma bu ko def <laughs> eh, ah la de ba pare naan leen xoolaat leen seen njiit bi balaa problème di xew ci yéen xam nga loolu la ku faar yi def mooy doo ñu naan. ñoom moom seen intérêt yi da ngay gis ay nguur yoo xam ne nguur dictatorial comme ni koy waxee dëgg nañu mais du ñu wax dara parce que seeni intérêt mu ngi leen koy mu ngi leen koy toppatool mais bés bu commencé xam ne nag di liggéey ngir réewam ne léegi man daal sawaay suñu réew avant intérêt yi ku nekk léegi nga gis gars yi commencé naan waa ji il n'est plus démocratique voilà il faut songer à changer ce régime dictatorial ainsi de suite ba gaa yi def ay soulagement ñu daal di ko fay jële Suraaqa moomu nag moom la Seydina Jaabir ne moo jóg ne yonent bi alayhi salaam yaa rasuulallah ah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi li amina hada am lil abad hmm? ne ko mais lii nii nga ñu wax nii ñu def mais est-ce que pour at mii la wala boo day continuer ngir ba ba ba ay laa ba abat abat mooy mooy mooy mooy ba faw yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko lil abat waaw <laughs> euh, loolu nag bari na ay riwaaya ay version mu ne ko waaw ba lil abat kon loolu ñu ne xoolal yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na lii Suraaqa moo ko laaj <laughs> moo ko laaj ne ko est pour ñun la pour at mi kese la mu ne ko déedéet pour ba faw la waaw te am na ci riwaay yoo xam ne da nekk Suraaqa ci boppam nee na moom moom moo ko solool boppam nekk ci riwaay al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal bi sanadin saxiix ah rahmatullah alayhi an an Nazzal ibnu Sabra nekkoon àndandoo Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne man maa dégg sami'tu Suraaqata yaquulu dégg naa Suraaqa xam nga xadiis bi ñu wax sànq Seydina Jaabir la mais waxoon nañ la même bi ñu affaire Qiraan ne la même Seydina Suraaqa ci boppam nettali na affaire bi mu ne sami'tu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu daxalatil umratu fil hajji ilaa yawmil qiyaama waaw mu ne dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam ne umra dugg na ci biir aj ba yawmal qiyaam waaw kon bi gën nekk tegtal sax mooy bi mu ne ko est lii pour suñu at mi kese la mu ne ko mukk ilal abad lil abadi ngir ngir ba léegi ah, ñu ne loolu lii day wane ne affaire bi kon yemul nii ta ta bi attention bu kenn foog ne ne affaire bi c'est que Suraaqa moo ko nettali waaw mais saxaaba yi nga xam ne jëli nañ ci ñoom ñu nettali ne affaire bii nii yonent bi aleyhi salaatu daf leen koo def loo te tamit muy wane ne affaire bi jeexul fii fenn loolu ñooñu dañoo baree baree bari waay boo xamante ni nii euh, am nañ mooy comme keroog bi la la waa Qiraan doon wax ñoom itam fii itam fii itam. jële nañ ko ci lu toll ci quatorze saxaab yi waaw yoo xam ne yuy wane ne affaire bi dara la dul ak moom dara la nekkul loo xam ne exclusivement réservé waaw c'est pas exclusivement réservé que ci eh, ñi nga xam ne ñooy saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi ah, ñu ne kon nag bu ngeen bëggee dañu ëndil leen ci ñu ne noo xool leen parce que dañuy bañ bu ngeen fi euh, euh, bu ngeen fi bara bu ngeen fi baralee kii barilee affaires yi comme ni keroog la ñuy def dañuy ragal non seulement tey masala bii du jeex waxatu malaak bi ci tegu hein masalaam bi ci tegu léegi kon ni ñuy def xam ngeen ni ñaa defa mooy euh, bu ngeen amee lu tuuti rek na ngeen ci wax après ñun ñu daal di continuer waaw ñu daal di continuer ñu ne Mawlana Ibn Abbas waaye yow xaar leen may ñu kooku rek ñu may la kooku mu jeex xam nga moom moo moom moom ci boppam loolu la doon wax <laughs> ne parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam mais loolu la wax saxaaba bi xam nga bokk na ci ñu soloo lool këni yonent bi sallallahu alayhi bi gaa yi ñëwee da leen ne def leen seen aj gii ngeen def ko umra looloo tax mu ne loolu noonu yonent bi sallallahu alayhi li tax mayu leen benn possibilité ñu daal di def le contraire hein loolu loolu loolu loolu mooy wane ne kon képp ku fi ñëwati noonu ngay def te bu doon ne lu yem jamono boobu la Seydina moom Mawlaana Ibn Abbaas du ko digal nit ñi waaw du ko digal nit ñi te xam nga keroog bi muy wax di kontaan bi ko kii di wax euh, oh. Abu Jamra bi mu koy wax naan dama doon ñëw di kii euh, ma laaj gaa yi ngir ma def tamaton mooy umra ba pare daal di dugg ci ak yi gaa yi naan ko moom gaa yi di ko tere mu ñëw laaj mu ne ko defal loolu loolu sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nee ma def ko daal di bi ma nelawee ma gént ñu naan ma yow de hajjun mabruur <laughs> yow de aj gu ñu nangu ak li nga xam ne mooy nangu nañ ko tatal bu baax la nee na ma xoo ko Seydina Abdullah ibn Abbas dafa kontaan ne allahu akbar sunnat abul qasim sallallahu alayhi wasallam ba pare ne ko nag toogal fii ma lay jox Mawlaana Ibnu Abbaas moom baax na ba loolu la doon la doon la doon li koy wane mooy eh, xam nga mas na ci eh, am benn wax moom ak Seydina Abdullah ibn Zubayr fekk radiyallahu anhuma Seydina Abdullah ibn eh, Abbaas moom dafa ne dafa doon fat futi di di fatwaa loolu ne ma ne ku fi ñëw ni ngay def mooy da ngay defi da sa kii bi da koy da koy dagg waaw da ngay dagg sa aj ga nga yéene nga daal di koy def umra Seydina Abdullah ibn uh, kii uh, ibn Zubayr nag doon wax na contraire mu ne ko yow yaa xamul li ngay wax rek ñun demal nga laaj sa yaay yónnil ci sa yaay boo laajee sa yaay dinañu dinañu àtte maag yow kan li muy wax est man naa nekk manu la nekk li ma ne ku fi jógee nii aj ne dangaa yéene aju kese boo fi ñëwee fii sax aj googu day transformé ñii ñooy wax par force day transformé wu nekk du umra par force mu ne ko demal laaj sa yaay <laughs> baax na <laughs> kan mooy yaayam Abdallah ibn Zubayr hein mais mooy sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' hein mu ne ko dama laaj sa yaay ñu xool maag yow <laughs> maag yow kan moo ci kan moo ci nekk ci dëgg <laughs> Seydina Abdullah ibn Zubayr yónnee yónnee ci yaayam waaw <laughs> yónnee ci yaayam ngir laaj ko mu ne ko waaw ñun de ba ñu ñëwee di aj si dañoo ñëw fii aj lañ lañ lañ yéene woon ñu ñëw yeneen saa salaam ne transformer leen seen aj yi ngeen def ko umra waaw mu ngi noonu mooy voilà <laughs> léegi nag jëf jooju moo tax tey continuer ila yawmil qiyaamati da par force la léegi nag euh, bon kanta imaamu ahmad rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne bon lii ngeen wax yépp mooy kon parti bi ñoo joxe seeni kii ñu ne ñun mooy li wax ñuy wax rek na sax manula dugg ci loo xam ne yeneen saa salaam dafa ne day continuer ba yawmal qiyaam loolu te bi ko waxee yéen hajjatul wadaa yi hajjatul wadaa yi fa la leerale affaire yépp quoi te loolu euh, na sax dugg ci mu ngi nii ne Suraaqa lil abad c'est pour toujours day continuer loolu na sax mënu dugg comme lii ñu jiitu wax ak seeni dalil ëpp leen nit ñi nag wax nañ la nombre saxaaba yi nga xam ne jële nañ ci ñoom luy wane ne loolu noonu ñoom def nañu ko mais def nañu ko boobu amul yenn yi day wax ne day dem ba yowmal qiyaam waaw yonent bi salaam ñu laaj ko lii ndax ndax pour ñun la kese mu ne déedéet ilaa yowmal qiyaam day lii abadi ñun pour ñun la mu ne nag mukk ba yowmal qiyaam loolu nag nasx mënu ci dugg al imaam ahmad nag après moom moom nag fi mu wuteeg nii mooy affaire bi nag dañ koo sopp waaw mooy ci saxaaba yi radiyallahu hein xoolal tekka tekkantal bu ndaw bu bu garaaw bi nga xam ne bu bu yéeme bi nga xam ne <laughs> moom la def hein kene jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yam doon wax lool lool moom farata la woon ci ñoom ñu arrêté ko waaw mooy farata la woon parce daf leen a jox lan ndigal ne leen ngeen ar ngeen ngeen transformer seen aj ji def koom na loolu moo tax mu nekk farata ci ñoom waaye ñi ci des ñoom dañ koo sopp ci ñoom mais du noo xam ne tamit lu arrêté la day continuer euh, léegi nag ginnaaw lii ana moo ci gën dëgër ci wax yi est-ce que wax waa jumhur ñu ne dara mooy mbir mi manu la ne kenn manu la aj goo yéene di ko transformer en la ah non di ko transformer en en loolu man da wala ñi ne moom loolu sax par force ak ñi nga xam ne dañ ne dañ koo sopp waaw dañ koo sopp léegi euh, anakan moo gën a dëgër la wax dañ naan insha moom waxu imaamu ahmad bii moo gën a niru lu waaw que loolu man naa nekk mais nag obligé ne nag léegi aj ku fi ajati rek moom moom de toute façon sa aj moom dañ day day day soppeeku automatiquement bu dee bu dee umra bu dee aj kese nga nga yéene wala da ngaa teraan waa indiwoo xat yu loolu nag amaana du loolu mooy li dëgër insha allah waaw amaana loolu du mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala lu tax hein parce que euh, mooy li mu wax Seydina Suraaqa mooy li gaa yi wax léegi que ne loolu moom na sax mënu cee dugg waaw loolu na sax mënu cee dugg manu cee dugg te xam nga am na dalil buñ la wax yoneen saa saw xam nga ba mu ko digalee saxaaba yi am na ci ci riwaay yoo xam ne comme yu yoo xam ne gars yi dañu xaw a tergiverser tuuti xaw a yéex a kii ndax affaire bi dañ leen a jaaxaloon yoneen saa salam mer dem Sayyidatu Aïsha mu ne ko lan ku la merloo lu la ku la merloo yal na ko buur yàlla euh, merloo yal na ko buur yàlla merloo waa jooju mu ne ko lu tax ba duma mer ma digal nit ñi ñuy ñuy yéex a ñuy yéex a topp li ma leen wax ah loolu pour wan ne kon affaire boobu en plus ñam wax fële ne leen lil abadi loolu day wan ne kon affaire bi ah lu lu lu lu luy jëm ba ca kanam la waaw bal li abadil abadi loolu moom dafa leer waaw léegi nag kantaan ak imposer ko ne affaire bi par force lii la mooy loolu Ah, insha allahu taala loolu nag du li gën a dëgër hein eh, bon dañuy faire le tout nag pour tënk affaire bi eh, masala bi boo ci bëggee am lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu yaatu hein ñu ngi lay nga dem xool Zaadul Ma'aad al imaam Ibnul Qayyim mais daf comme ni def d'habitude rek comme ni ñu ko xamee rahmatullah alayhi mais daf ci étalé wu étalé wu étalé daf ci yaatal jox mbir mi masha allah kiiwam mais moom moom moom moom ñee la àndal mooy euh, zahiriye yi <laughs> que ne la mais ñun dañu naan insha allah nag bu par mooy ne mbir mi daal du duñu ne daa yem foofale dafa nekk exclusivement réservé ci saxaaba yi léegi nga ne ma léegi nooy tontoo noonu ah Seydina Abu wax na lii ñu ne la waaye Seydina Abu li mu wax waxul na yonent sallallahu alayhi wasallam ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen ne lii c'est exclusivement réservé pour yépp Seydina Ousmane mi ñu wax Seydina Ousmane waxul loolu tamit neewul na yonent sallallahu moo ko wax ñoom loolu lañu loolu lañu comprendre ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ñu comprendre ci waxu yonent sallallahu alayhi nag ak li yonent sallallahu wax bu ñu bu ñu bu ñu taxawee ba la ñuy jiital moom mi ne bal li abadil abad li am ba des mooy day continuer ba yowmal qiyam kon mbir mi dañ ci xame ne kon affaire bi yemul foofu waaw yemul foofu waaw léegi buñ ne nee nañ affaire bi foofu la yamoon mais dañuy xool waxu yeneen saa saa rek te Seydina Abu Muusa al-Ash'ari moom mi nga xamante ne liy war ne yemul foofu mais moom ci boppam da ko doon futiyaa comme li ñu la waxoon ci jotaay bee weesu ba moo tax ñu naan la moom manoon nañ ko ci boole mais comme que dafa suspendre woon parce que après da doon wax Seydina Omar ne ko ah mais. ndax waa ji dafa ñëw ne ko yow eh, yow lii ngay ubbee nit ñi di leen ko wax amirul mu'minin waxul loolu ah mu ne gaa képp koo xam ne doon naa la ubbee ci loolu na nga arrêté ndax duunakum amirul mu'minin mu ngi ñëw ba ñëwee dafa ne Seydina Omar radiyallahu anhu ana lan nga lan nga xewal ci mbiru aj gi mu wax ko ñu ñu ñu ñu waxtaan ci comme waxtaanu boroom xam-xam Seydina Omar mu ne ko man de lii lii daa doon wax loolu man bi ma jógee yaman explique ko yeneen saa salaam moo ma ko wax damaa ñëwoon yéene comme yéeneem mais andiw ma woon haj yu mu ne ma transformer sa aj boobu nga def ko umra nga nekk ma ma nekk koo xam ne damaa xalaal ba sax man a ay soxnaam ak yooyu léegi loolu la doon ubbee di ko wax nee na jamonoy Seydina Abu Bakr xilaafatu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu lool laa doon wax moom laa doon ubbee ba début wu sëy xilaafu Seydina Omar rek noonu laa doon def ba jour bi nga xam ne la kenn ñëw fekk ma may wax nit ñi loolu mu ne ma alt parce mu ah? ko ana li nga li nga li nga lan lan hmm? hein ana lan nga feeñal lan nga feeñal ci kii yi ci mbir yi ci aj gi mu ne ko mu ne ko Seydina Omar ne ko bu ñu xoolee alquran mooy alquran dafa digal mooy la nga yéene nga àggale loolu wa atimmul hajja wal umrata lillah bu ñu xoolee sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy gis ne yonent bi sallallahu la mu yéene woon moom la continuer waaw moom Seydina Omar moom ijtihaadam foofu la kii mooy dane affaire bi comme alquran dane wa atimmu matal leen ak wal umrata ak umra lillah ngir buur yàlla hein kon transformer yéene bi mooy loolu noonu moom foofu looloo taxoon mu ko doon wax waaw léegi mais loolu noonu contradictoire ndax lépp ci yonent sallallahu alayhi la jóge waaw mooy moom mi ñu doon jàngal wa atimul hajja wal umrata lillah moo ñu xamal ne aj man nga koo transformer sa yéene aj nga def ko umra boo tax mu wax ko saxaaba yi daal di ciy insister hein daldi ci insister waaw loolu la te Seydina bon walla nañ bàyyi lool nañ bàyyi lool nañ bàyyi lool kon nag kanta euh, euh, xadiisu Bilaal ibn al-Haaris bi al imaamu Ahmad dafa jàpp dane xadiis bi wérul waaw al imaamu Ahmad dane parce que doom yi nee na man maa ko laaj waaw mu ne parce que doom ji Abdullah ibn Ahmad nee na damaa laaj ne sama baay da doon gis ne ki nga xam ne dafa ihlaal aj kook bu ñëwee laata muy wër kaaba gi mën naa transformer yéenéem comme ni ko waxee léegi ne mooy mazhabam laata muy wër kaaba gi ak def safa ak marwa waaw ne pare mu ne lii nag mutaa gii ndax loolu mooy mutaa ndax da ñëw ngir bànneexu ci benn voyage nga def ci deux mbir mu ne loolu mooy dernier mbir boo xam ne moom lañ jële ci yonent saa salaam waaw ba pare mu ne yonent saa salaam nee def leen seen aj gi ngeen def ko umra nee na doom ji nee na ma ne ko du moo yokk yi am ci ziyaadaat yi am ci musnad imaamu Ahmad doom ji waaw maa ngi jot doom ja de <laughs> nee ma wax sama baay di al imaam Ahmad ma ne ko mais xadiisu Bilaal ibn al-Haaris nag fii fasxil xajji fii fasxil ma ne ko mais xadiisu Bilaal ibn al-Haaris bi nooy def moom xam nga waxoon nañ la xadiisu Bilaal ibn al-Haaris na maa laaj Yonent sallallahu alayhi ne ko. est-ce que lii si est-ce que umra gii nii suñu aj gii nga ñu dindiloo ñu def ko umra pour nit ñëpp la wala pour ñun kese la yonent saa salaam ne ko pour yéen kese la xam nga lool boo ko nekk riwaay te imaam Ahmad ci boppam soloo na ko riwaay bii dëgëral wax waa jumhur imaam Ahmad ne affaire boobu ne ne doom ji bi manu ne ko mais xadiis boobu nag loo ciy wax bàyyi mu ne ko laa aqulu bihi laa yu'rafu hadha ar-rajul hada xadiisun laysa isnaaduhu bil ma'ruf waaw <laughs> laysa xadiisu bilaal ibn alxaaris indi yathbut waaw imaam ahmad ne doom ji rahmatullah alayhi <laughs> abdallah ne ko xadiis boobu man mooy waxuma man du ma wax mooy man euh, du xadiis boo xam ne moom laay wéye moom laay doxal te nit kooku xamuñu ko parce que Bilaal ibn al-Haaris en doomam ji la la la boroom xam-xam yi naan kooku xamuñu ko waaw léegi mu ne moo tax mu ne waajoon du ku ñu xam xadiis bii nag sanadam xamuñu ko mu ne man mii imaam Ahmad xadiisu Bilaal bii ci man wiru saxut saxut parce que loolu dafa contradictoire li nga xam ne mooy xadiis yu wér yi sax yoneen saa salaam nan lay waxee ne affaire bi li abadil abad ba pare daxalatil umra fil hajj ila yawm al qiyaama ginnaaw yi mu ñëw ne affaire bi pour yéen kese la loolu ah <laughs> moo tax euh, imaam Ibn al-Qayyim naan fa nahnu nashhadu billahi anna haditha Bilal ibn al-Harith hadha la yasihhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ghalatun alayhi ah <laughs> mu ne man ñoo ngi seedee ah nushhidu billah ah këne amoo gis nga kii bi ah dara la wérul xadiisu bilaal bii wérul ci yonent saa salaam tukkeewul fi moom wérul def defle la léegi xadiisu bilaal bii nan lañ ko mu nekk nan lañ koy jiiw féetale kaw ci xadiis wér yi nga xam ne bon c'est vrai que indiwuñ xadiis hmm? yi nga xam ne ñoo solo lu wuute loolu ak mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu moo al imaam Ibnul Qayyim <laughs> en tout cas loolu mooy côté que ne dañ koo nasaxal moom loolu kenn nasaxalu ko incha allah mooy li gën a mooy waxu xam bila yi mooy seen waxu sëriñ di al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hambal nee dañ koo sopp mooy ne nit ki am na possibilité mu yéene ak dem ba foofu laata muy commencé benn acte bu ko neexee mu def ko umra lool am na ci salaf te yoneen saa sallam moo ne lii nii ilal abad waantaa waxu ñoom Seydina Abu Zar dañ naan la loolu seen wax la muttahid lañ loolu lañ comprendre ci jëf ji leen yeneen saa salaam jëfloo ni leen transformer leen seen aj yi ngeen def combre loolu lañ comprendre que ñoom pour ñoom la waaw pour ñoom la mais loolu noonu gis nañ ne waxu yeneen saa salaam bi ne balli abadil abadi loolu day wane ne kon mbir mi nekkul loo xam ne exclusivement réservé la wallahu taala alam waaw Euh, léegi nag mu buñ gisee yi kon mooy gis nga kon mooy yow zahir yi bi liñ la doon wax naan la léegi est-ce am na possibilité jóg sa ñëw ne moom léegi day aj ñu ne ko waa léegi mu mu mu ne moom dafa dafa dafa day aj ñu ne ko léegi sa tànnal xam nga zaahiri yi ñoom ñoom seen seen wax li muy ëmb mooy de toute façon même boo fi tànn boo fi tànnee boo fi tànnee ak nii aj naan aj laa yéene boo ñëwee ci kaaba gi par force affaire bi day transformé wu loolu kay tekkiwul ne loolu rek manu nekk benn yoon parce que boo ko defee boo ñëwee mënu ko appliquer ça sera obligé nga nga changer ko kon tey moo tax <laughs> mais gis nga ñoom seen wax foofu la yóbbu mais insha allah loolu du li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne affaire bi euh, lu par force la masala bii nag à vrai dese nañ ko jox gëddëm dëgg-dëgg dugg ci détails yi détails yi parce que on fait tout pour pour pour dañoo def le tout pour mu yem nii pour ñu mën a continuer looloo tax moo tax ma leen leen bu ne am na ku ci bëgg am lu yaatu man ngaa dem nga xooli zaadul maat fi hadi xayril ibaad wal imaam ibnul hmm? kon mooy loolu lu ñu sopp la insha allah waaye nag du loo xam ne comme ni ko waa jumhur di waxe min al xanafiyati wal maalikati wa shafi'iyati ko ne affaire boobu amatut loolu nag am na incha allah lool mooy li gën a dëgër wallahu taala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal léegi nag ginnaaw loole mu des kon kon kon kon kon kon kon kon ñëw leen ñu récapituler xool leen xool leen est mooy kon suñu masala bi ñoo xam ne moo moom lañ waxoon ne est-ce que Euh, waa ji nu mu tuddati woon Ibra Ndaw ak Nogoy Sarr dañuy agsi ñu ngi nii ci miiqaat bi est ce que mën nañoo choisir ifraat wala tamattu wala xiraan dañ naan la waaw mën nañ ci choisir bu leen neex loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala ku jàpp nag ne waxu zahiri yee gën rëy moo gën a dëgër te mooy waxu Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu taala anhu maatam moom la doon ubbee di ko wax fu ne waaw ku ñëw mu ne la hé eh, sa lii nii transformé ko sa ak jiit nga yéeni transformé ko par force la waaw mooy ku jàpp ne looloo gën a dëgër mooy yow da naan kon gaa yi tamit mooy ne déet amul même bu ngeen ko fi tànnee yéen de façon seen tànn boobu du appliqué waaw kon mooy ki nga xam ne moom dafa jóge ne di ñëw di ak ci ñoom seen wax ñoom mooy moom moom mu tànn terrain bu dee condition ëndaalewul ay hadiyu bu dee dafa indi taan ne xiraan lay def mais indaalewul hadi wala da ne ifraat lay def moom bu ñuy par force day def tamattu waaw moom tamattu lay def ki moom moom moom mu ngi ci kulu yi garaawul <laughs> moom pour ñoom mu ngi ci kulu yi mais insha allah li gën a dëgër mooy ne affaire bi loolu mën naa nekk ba léegi mooy transformer sa yéen ak ak def ko umra mën naa nekk mais lu ñu sopp la àggul foo xam ne dañ naan obligé ndax boo ne obligé mooy yeneen waaw kon nag est-ce que kon nag buñ ñëwaatee ci suñu laaj ba est-ce que kon ñooñu man nañoo tànn bu leen ci neex dañ naan loolu man nañ koo tànn te boo seetloo loolu mooy madhabu al mooy madahibul arbaa waaw mooy madhabu waa madahibul arbaa ndax imam ahmad dane dañ koo sopp ba mu dañ koo sopp waa jumhuur ñi ne loolu moom manu la nekk mooy transformer Euh, yéene aj def ko umra loolu ñoom leer nañ kon mooy ñoom dañuy dañuy maintenir aj xajju euh, ifraat xajju qiraan ak xajju tamattu waa euh, hanbali yi nga xam dañ dañ koo sopp ñoom kan dañ koy maintenir dañ naan comme que dañoo sopp nga transformer rek mais mooy mën ngaa mooy bu la neexee nga ñëw Makka nga ñëw bon man lan laa yéene woon ak damay continuer ak c'est pas obligé ñu ne la comme li ñële di wax ne la par force da nga koy transformer mooy bu la neexee nga transformer bu la neexee mooy avant ngay dugg nag ci ak ci kon mooy ñett yii nii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi loolu moo tax ñenn ñi di nga gis boroom xam-xam yi di nettali naa ijma am na ci ne ñett yii nii ku nekk kuy ak ku ne man naa ñëw tànn ci bu ko neex foofu la wax ñu jóge de foofee la wax ji jóge këne lii nii daanaka ijmaa am na ci waaw loolu moo tax al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne eh, mu ne fekk mu doon shara bon ci saxiixu imaamu Muslim ibnul Hajjaaji eh, mu ne haadal xadiis al imaam an-Nawawi mu ne fekk mooy bunt bi nga xam ne baabu bayaani awjuhil ihram as-salaasa mooy ifraat tamattu ak xiraan am na nag boo demee ci yenn version imam Muslim yi yoo xam ne ñoom intitulé wuñu ko intitulé wuñu ko comme ça intitulé wu ko comme ça ni ñu ko intitulé foofale mooy lan mooy baabu bayaani wujuhil ihraami wa annahu yajuuzu ifraadul hajji wa tamattu'i wal qiraani wa jawaazi idxaalil hajji alal umrati wa mataa yaxillul qaarinu min nusuki gis nga parce que loolu du imaam muslim moo koy def hein hein mooy parce que loolu surraax yi ñoom ñooy ñi nga xamante ñoom ñoo ko def yaa ngaa dégg muy noonu le mu ne moom al imaam Yahya ibn Jaraf an-Nawawi mu ne yalam mu ne anna ahadith al-baabi fekk muy mooy hadith yi wax ci wàllu ifraat tamattu qiraan ak yooyu kena yooyu yépp possible mu ne buntu euh, hadith yi imaam Muslim indi fii rahmatullahi alayhi mutadaahiratun ala jawaazi ifraadil hajji anil umra wa jawaazi tamattu'i wal qiraani wa ala jawaazi al buntu bii day jàppale di dëgëral que ala jawaazi al anwaa'i thalaatha possibilité wu façon bu ci waay neex def mooy lan mooy yan euh, ala jawaasi ifraadil xaj voilà loolu mooy li ñu wax mooy li mujj day wane di dëgëral que ne jawaasi ci possibilité ifraadul xaj yi ani umra mooy def ak kese saa nga def umra benn wa jawaasi tamattu ak def li nga xam ne mooy tamattu ma ñëw umra ba pare daal di aj wal xiraani wala ma ñëw daal yéene umra ak aj acte umra yi dugg ci acte am yi aj gi même temps mu ne lii moom mu ne waqad ajma al ulama boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, daal di nañuy ijma mooy am nañ consensus ah jawaazi if ala jawaasil anwa'i salaasa possibilité wu nit ki tànn bu ko neex ci yi waaw léegi nag sauf que wax nañ la côté zahiri yeey ñoom moo tax lii nii xam nga boroom euh, dafa am <laughs> des fois gi gis ñoom ay imaam nawawi rahmatullah alayhi ñuy ñuy nettali ijmaa dañ ciy génne zahiri yeey <laughs> bu dee xam nañ ne zahiri yi yooyu contraire la moo tax loolu am ci boroom xam-xam yu ñu am non non non loolu nag waruñu leen ci a génne waaw waroon nañu wax rek ne l'écrasante majorité waaye ñoom imaam Daoud ak taalibe mi wax le contraire ñu ne ijmaa am na ci comme si teniruñ en compte seeni position loolu nag jar nay bàyyi xel hmm? <laughs> euh, léegi bon yooyu nag am na yeneen masala yoo xam ne nag jarul ñu ciy dugg mooy te loolu waxoon nañu ko sax li taxoon Seydina Omar Seydina Ousmane naka noon Seydina Muawiya doon tere naan gaay bu leen tamatoo mais waxoon nañ la du tere ak xaraamal waxoon nañ la parce que Seydina Omar wax na ko as-subi ne ko as-subi kii adalla min ba'ir ahli moo gën a réer këram taqiraan loon def mu ne kii mooy mooy mutaa rek wax nañ la mutaa salaf yi dañ koy wax di ko di ci jublu xiraan ak tamaton mooy umra ci jamonoy aj ji ñoom loolu lañ doon tere parce dañoo bëggoon nit ki di fi ñëw ci aj ji lu bari di ñëw ci kaaba gi nit ñi di ko dundal lu bari léegi nag lii nag ginnaaw bi ñu gisee ne kon mazahibul arba d'accord nañ ne yii nii yépp mën naa nekk quoi ku ci nekk nit ku ne mën ngaa tànn ci yi mais nag nit ki foog mu xam bi muy tànn lan la yan conséquence moo ko fekk kiy def ifraat kenn kenn du ko laaj dara waaw ki nga xam ne ifraat lay def kenn du ko laaj dara kenn du ko laaj dara cest à mooy moom kenn du ko obligé ne ko da ngay rendi dara waaw kooku amul lu ñu koy rendiloo ne ko par force da ngay rendi lii déedéet alors que ki nga xamante ni dafa def tamattu wala dafa def umra kooku moom dañ koy rendi loo dara tamattu wala qiraan voilà mooy qiraan ñaar ñooñ dañ leen di rendi loo ndax aaya biñ loxoon waxoon sànk euh, ndax reconnaissance envers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ci lim leen def lim leen may ñu mën koo def ci hein benn voyage ci loo xam ne ci deux voyages lañ ko doon def léegi kon kon réglé nañu masalaam mais yow est-ce sax yii nga naan ay ban moo gën est-ce sax loolu mën naa nekk ah est-ce que léegi nii nii nit mën naa ñëw di aji taat na ko dañ naan la insha allah dina dëgër mooy ne loolu mën naa nekk kay waaw mën naa nekk kay fan ñiñ la wax ne ñoom moom dañ ne bon loolu moom de toute façon boo fi tànnee leneen boo fi ñëwee it du appliqué moom moom foo jaar nga def nga umra def mu tamaton waaw